maa ngi lay digal alayka maa ngi lay digal bi kaffil xaw mi nga daal di leen fekk dox seen diggante anhu ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba bu ñu ko laal bu ñu fexee am ak moom benn problème ndax sax bu ñu ko bëggee duñu ko mën ndax man Suraaqa maa ngi leen di wax lu leer que ne bés dina ñëw sa tab duuma aalimo gis nga mbiram mii di lislaam maa ngi wàcc yàlla ne bés dina ñëw dina feeñ te dina féete kaw waaw waaw leer ba mel ni jant njolloor kenn du ci man dara muy mbiram moom nga xamante ne nii moom nga bëgg mbir moo xam ne yow moom nga bëgg lan an nasara li nga bëgg mu féete kaw am mm, mm, euh, nu tudd euh, ngañaay muy seen diine Quraysh yi loolu maa ngi waat Quraysh man Suraaqa que ne bés dina ñëw moom Muhammad alayhi salaatu wassalaam mbiram féete kaw sa mbir mi nga xam ne moom nga bëgg mu gañe tey ndax kat jami'an naasi turran masaalimu gis nga bu keroogee musaalimu nit ñépp dinañ jébbalu ànd ak moom am jàmm ak moom ànd ak moom bu keroogee te man Suraaqa yëg naa ne lool dina am moo tax ci riwaaya bi mu ne woon man bu imaamul Buxaari bi rahimahullah bi ma nee ko mu may ma al amn may ma sécurité ba li ma doon dal dootuma dalaat duma waddateeg sama fas wi muy suux bi ma ñëwee ba jege ko la ma leer ne mbirum dina féete kaw sa yazharu amru loolu la tontu moom suraaqa yónni ko abul xakam di abu jahl ibn hisham alayhi min allahi maa yasta maa yastaxiq veer eh, yi nag gënna ëpp lii eh, al umawi rahimahullah daal dina koy tudd ci maghazi mi ci sanadu sanad dam jële ko ci imaam ibn isxaaq eh, côté bii nag bokkul ak mooy riwaaya ba doon wax ci bu abdurrahman ibn malik ibn jonshum fii nii bokku ci côté bii nii ak fim naan bi mu dëppee ku mu ne ku mu dajeel ne bu fi jaar loolu imaam Ibn Ishaq moo ko wax ah, naka noonu tamit imaam Abu Nu'aym daal dinay solo rahimahullah ci sanadam ci Dalaa'ilun Nubuwwa solo na ci yoonu nag Ziyaad al-Bakkaa'i mu jële ci Muhammad ibn foofu mu daal di ci yokk euh, ci veeru Abu Jahl yi mu yokk foofu lu ëpp li nga xam ne moom lañ gis moo tax imaam Ibn Kathir rahimahullah ci al mu ne foofu noonu mu ne veer yoo xam ne tatadammanu kufran balighan muy veer yoo xam ne mais weddi yàlla bu jéggi dayo ta weer may te jéggi dayo la fa Abu Jahlin wat ah kon loolu mooy qissatu Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nag Suraaqa ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne ginnaaw noonu moom tuubul lu dul moom mu ngi tuub bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi ubbisee Makka moom la ñu ku mel ni imaam ibn Isxaaq rahimahullahu taala di nettali mu ne xaa moom imaam ibn Isxaaq muy nettali loolu mu ne Suraaqa bi nga xam ne kon ci la nekk dëkkam boobu doon wax li nga xam ne moom lañ gis ci li mu nga xam ne moom la dund ak yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ba mu koy topp mu ne moom summa rajantu ci laa delloo sama kër fasakata fasakattu ma noppi falam azkur shay'an mimma kaana xatta ida kaana fatxu makkata ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa faraga min xunaynin wa taa'if xarajtu wa ma'i alkitaaba li alqaahu fa laqituhu biljicirraana mu ne moom imaam uh, suraaqa ibn maalik radiyallahu anhu wa ardaa mu ne ginnaaw gi ba ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi bindale loolu ci laa jëli samay affaire daldi dem léegi kon mu ne bi ma delloo mu ne fasakattu falam azkur shay'an mimma kaan ma daldi dem toog noppi waxuma dara ci li xew da gis ne wuute na ak li imaam ibn Ishaq waxoon sànq te ñu cité woon ko kenn da doon wër di da doon wax nit ñi li xew diggante moom ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba Abu Jahl doon ko menacer mu ne kon fa sakattuma noppi falam azkur shay'an mimma kaan tudduma dara waxuma dara ci li nga xam ne moo xewoon sama digganteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam bii nag moo gën a dëgër lii nii moo gin a dëgër wax ji ñu waxoon ndax lool imaam Ibn Isxaaq moo ko wax noonu mu ne hatta ida kaana fatxu makka ma nekk sama dëkk banu mudlij noppi ba ni nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ubbee makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman mu ne ba mu pare xunayn ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme incha allah niñ koy gise ci biir siira bi ci fatxu Makka bam fa paree dafa dem jàll Xunayn muy foofale ca Taayif ah, di waa Hawazin mu ne benn mu paree ci Xunayn wa Taayif ak waa Taayif mu ne xarajtu ci laa génne man Suraaqa wa ma'il kitaab bi may génn di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu bi ma déggee ne jóge ubbi na Makka léegi mbiram feeñ na comme na ma ko yaakaare woon na ma ko gise woon mu jàll Xunayn toroxal leen ubbi Xunayn Taayif nee na ma gaal di génn wa ma'il kitaabu li alqaahu ma jël këyit googa mu ma bindaloon ca hijra ba ma jël ko fa laqaytuhu bil Ji'irraana ma dajeeg moom al Ji'irraana foofu ci umra yonent bi aleyhi salaatu wassalaam incha allah dinañ ko gis Ji'irraana foofu fële ba mu jógee Taayif ab bërëb la bu nekk foofu nee foofu laa dajeeg moom qaala moom seydna Suraaqa radiyallahu anhu mu ne fa daxaltu fii katibatin min xaylil ansaar nee ma dugg ci benn contingent ab aar ci benn wàll ci armée jullit ñi boo xam ne ansaar yi la forme ansaar yi ñoo ko formé woon comme ñu ne benn benn détachement militaire ci ansaar yi ci armée alayhi salaatu wassalaam ñu ngi yor nag seeni gawar min xaylil ansaar ci seen gawar yeek seen fas yi ñu yoroon qaala moom seydna suraaqa radiyallahu anhu mu ne fa ja'alu yaqra'una yuqri'una nii birrimaahi wa yaquluun yaqra'una nii birrimaah ñu commencé di ma seen euh, xeec yi ñoroon di ma ko jam wa yaquluuna ilayka ilayka maada turid mooy comme ko wóorul xamuñu ko xamuñu kan la muy dugg noonu c'est pas sûr peut mu nekk kenn ci noon yi ngir ñëw ngir faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu jël seen xeej yi di ko teg di naan ko arrêté ana lan nga bëgg yow foo jëm maada turid nee na may continuer fa danawtu ba ni ma jegee min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ba ni ma jegee yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk mu ngi ci kaw géléemam daldi ciy toog war giléem Allahu akbar moom nekkul woon ku moom alayhi salaatu wassalaam war na géléem war na fas waaye it war na mbaam kuntu radifa rasulillah alayhi salaatu wassalaam ala ximaar seydna Muaad ibn Jabal radiyallahu taala anhu wa arda mu ne dama masa nekk radifa ci ginnaawu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu supporté ma ala ci mbaam mooy am na ñoo xam ne rus nañoo dugg deux chevaux wala super wala tak wala taxi yoo xam ne déedéet yenn yi kalandoo ah mukk waxuma ne li gën confortable bu ko kenn ut waxuñu lool de waaye bu dee ak rëy moo tax defoo ko loolu la ñu wax ah man naka laa dugg ci yi bañ a dem fa ma jëm moo ma gënal may dugg ci yii ñu bañ maa gis conférence ba ma bañ ñëw tey comme que super-offices man nag je suis quelqu'un qui monte pas nag dans super non man nag du ma dugg dans les dans de voitures loolu ak rëy la alayhi salaatu wassalaam war na mbaam war na fas fasu Seydina Abu Qatada comme nim ne ci Sahihayni mu ne wa fas wi mu nekk ci gaawaay Allahu ba ñu déggee la ne woon buum nit ñi di wër di dajaloo naka lañuy di di dajaloo ngir dem bi ñu dajaloowee ñoom ñépp ba ndax kenn kenn du dem ndax loolu wóorul te dafa lëndëm dafa guddi bi ñu waajalee bay dem ñu daje yonent bi alayhi salaatu wasallam di ñibbi si ne leen bu leen tiit dara dem naa ba ñëw Allahu akbar bu leen laaj ak njàmbaarteem ahlul madinati waa kër waa madinatul munawwar tilka layla guddi goo gële Allahu akbar njàmbaaram ka googu la doon junj fi kon war na fas war na mbaam war na géléem mu ne kon ma jege ko fa danawtu min rasulillah ma jege yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa huwa ta moom ala mu ngi ci naagaam gu jigéen gi di e, géléemam gi mu war foofu la ca Ji'irraana moom suraaqa mu ne wallaahi laka anni anzuru ilaa saaqihi fi garzihi ka annahu jumaara mu ne maa ngi ci yàlla mu ngi mel ni maa ngi xool ci pooju yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci weexaay ni mu weexe day décrire ni yaramu yonent bi foofu fi mu ci gis aleyhi salaatu wassalaam ni meloon allahu mu ne ya rafaatu yaday yadi bil kitaab ma daal di yëkkati yëkkati man suraaqa sama loxo yëkkati këyit googu noonu yëkkati këyit gi ngir wan ko këyit gi nga xam ni moom la ma bindaloon fa summa qultu ginnaaw gi ma ne yaa rasuulallah alayhi salaatu wassalaam ma ko ndaw yow ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam haadaa kitaabuka lii ana suraaqatu bnu ju'shum nee na ko yow ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam lii kat mooy la nga ma bindaloon lii mooy la nga ma bindaloon man nag man maay Suraaqa ibn Malik ibn Junshum man maay Suraaqa ibn Junshum Suraaqa moomu mën a nga dajeloon def nay at ubbi Makka kañ la woon ubbi Makka kañ la woon lii ci yoonu gàddaay gi la woon des années et des après Badar jàll na fi Uhud jàll na Xandaq jàll na Xaybar jàll na Xudaybiya jàll na yooyu yépp jàll nañu ci huitième année bi salaatu wassalaam foo fële ci ubbi Makka gi foo fële noonu fala Suraaqa ñëw fekkaat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Ji'irraana foofu fële ca côté diggante Makka ak waa Hawaazin mu ne ko ah, lii de mooy sa téere ba ma bindaloon sa këyit ga nga ma bindaloon man maay Suraaqa ibn Maalik qaala moom mu ne Seydina Suraaqa radiyallahu fa qaala Rasuulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne yawmu wafaa'in wa birrin udno ne ko tey tey tey de bésu euh, matal kóllëre la bésu mbaax la jege si la xadiis euh, bi imaam al-Haythami daal dina koy tujdu ci majma'u zawaid mu ne rawaahu tabaraani wa fiihi yaaqub ibn xumayd ibn kaasib wasaqahu ibn xibbaan wa geyruhu wa daafahu abu xaatim wa geyruhu wa baqiyatu rijaalihi rijaalu saxiix mu ne xadiis bii nii moom imaam alhaytami ci majmacu zawaa'id mu ne imaam at-Tabaraani soloo na ko waaye mu ngi ci xadiis bi ci càllale bi Yaaqub ibn Humayd ibn Kaasib mu ne ki ko imaam ibn Hibbaan rahimahullah da ko wéral ne ku dëgër la ak ñeneen wérul moom waaye imaam Abu Haatim moom rahimahullah da ko da'ifal nee na ku faible la ak ñeneen ñu dul moom mu ne nag ñi des ci càllale gi guur ñi nekk ci càllale gi ñooñu rijaalu saxiix góor ya fekk ci saxiix xaala côté bii mais dafa continuer ba fii loolu la mooy lii léegi dafa continuer loolu mooy riwaaya at-Tabari at-Tabaraani bi xaala mu ko mu ne fa danawtu min bi ma nee jege sil bésub kóllëre la bésub matal kóllëre la maa la bindaloon ñëwal mu ne fa danawtu minhu ma daal di koy jege si ran dandu si minhu jege si ko fa aslamtu ma daal di tuub moom foofu la tuubee ci fatxu ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam duma waa Hawazin ginnaaw fatxu Makka mu ne fa aslamtu man ma tuub summa ginnaaw gi tadakkartu shay'an as'alu rasulallah sallallahu alayhi wa sallama anhu fama adhkuru nee xam ne dama ko bëggoon a laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye ma fàttaleku ko bi fàttalekuu ma ko bi fama ku fàttalekuu ma ko illaa sauf anni man qultu radiyallahu anhu nee naa ko yaa rasulallah mooy am mu fàtte lenn ci lim ko doon lim ko bëggoon a laaj waaye mu laaj ko beneen laaj ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam ad-dallatu min al-ibil tarsha hiyaadi wa qad mala'tuha li ibili hal lii min ajrin fi an usqiya im an usqiyaha mu ne mu yow ndaw yàlla lii dama lay laaj dallatun min al ibil géléem goo xam ne dafa réer ay géléem yu réer wala benn géléem yu réer ay lu réer ci ay géléem ñëw ci fa nga xamante ne nii mooy sama mbalka mi nga xam ne sama mbalka yi ma defaral man pour samay géléemi bopp man Suraaqa ma feesal ko ngir samay géléem géléem yooyu réer ñëw di ci naan ndax naan goog ñu ciy naan man dinañ ma ci fay dinañ ma ci yoole buur bi dina ma ci buur yàlla dina ma ci yoole dina ma ci fay wala déet yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko naam fii kulli daati kabidin haryin ajr ne ko aha kay lépp loo xamante ni nii daatu kabidin ratbin ci beneen riwaaya lépp loo xam ne dafa am res wu tooy mooy di dund képp ku ko defal njëkk buur yàlla dina la ci fay allahu akbar ar rifqu bil xayawaanaat muy jullit bi traitement bu baax bu mu war a traité njaay mooy animaux yi moo xam animaux domestiques ak yooyu yépp xas far fas yi xar yi bëy yi yooyu ba ci muus mu ne fii kulli daati kabidin xariyin ci beneen ratbin ajr lépp loo xam ne am na pumoo am res nga daal di koy teral def ci moom njekk buur yàlla dina la fay njekk googu loolu mooy jullit ajaban li amril mu'min moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni man yéemu naa ci mbiru julli mais jëfam yépp yiw la ndax xoolal fii li mu wax yow nga romb ab xaj ci mbedd mi jox ko mu mar nga may ko mu naan loolu yàlla mën na la fa jaare yërëm comme ni nga xam ne mooy histoire bu siiw boobu kook nga xam ne jaaykatu boppam la woon am ndaw boo xam ne prostituée la bokkoon ci prostituée banu Israël yi comme ni ci saxee ba mu gisee xaj ba mar mu gis xaj bi mar lool fekk moom dafa njëkkoon a mar ba débrouiller ba gisu fu ndox nekk mu dal di naan gis xaj bi ñëw mu ne xaj bii de di ñëw mu ngi daw ci tàngoor wi génn làmmeñ wi di xaax xaax xaax ndax mag mu ne kii de li ma daloon moo ko dal mu jël dal la bot fexe ko takk dugal ko ci teen bi tànqal ko ndox génne jox xaj bi naan mu ne fa shakara allahu fa ghafara allahu xaj bi daal di sant yàlla fa shakara allaha ñaari possibilité soit fa shakarallaha laha xaj bi daal di sant yàlla sant yàlla ci li nga xam ne moom la ko ndaw siy defal mooy mel ni dafa ñaar mel ni ku dagaan boroomam ngir lu baax li ko kiy defal ndaw si buur yàlla daal di koy jéggal wala nga ne fa shakarallahu laha buur yàlla ji boppam daal di sant jëf ji nga xam ne moom la ndaw si def mu daal di koy jéggal te pourtant prostituée bu bon la woon ar rifqu bil xayawaana moo tax léegi boo kiiwee ñu naan ay écologiste l'islam diine la joo xam ne lu diine ëppal ay défense des animaux kan moo dàq défendre li yàlla bind diiney yonent bi nga xam ne da koo yónni alayhi salaatu wassalaam rahmatan lil alamin mu nekk yërmande ngir lépp loo xam ne mbindeefu borom bi subhaanahu wa taala nit ñi jinne yi daaba yi animaux yi xar yi waaye tamit ba ci gàncax yi moo tax jullit noonu lay mel kaas bi nga xam ne kaasu jetable bi nga naane sax boo koy sànni war ngaa xool ni nga koy sànnee ndax suñu boroom dane wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi wala bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum amul dara lépp loo mën a gis day sàbbaal borom bi subhaanahu wa boo xalaatee ne kaas bi day sàbbaal boromam luy sàbbaal yàlla duma ko piétiner di ko sànni foo di ko sànni sànnin woo xam ne day mel ni mooy pare naa ci jeex na nga gis ñenn ñi dañ koy yëkkati ba ci kaw mel ni kuy dóoru bal yëkkati ba ci kaw rek tulli ko fële foofu déedéet loolu la ar rifqu bil xayawaan waaye nag l'islam moom nekkul ci côté ñi nga xam ne dañoo ëppal ci domaine bopp ba yow ngay li dal pays occidentaux yi nga xam ne dañuy romb ay SDF nit ñoo xam ne amuñ fuñ fanaan ñu nay leen a jox dara ci seddaay bi ñu ne ci biti di fa fanaan ba dee ñu jël lu bari wala bu ñu rombee waa ji akub xajam ñuy raay xaj bi mel ni sans autant ñu dire bonjour waa ji xaj bi lañ kiy dugg ci supermarché bi jëndal xaj bi lu mu lekk bàyyi boroom xaj bi allahu akbar yàlla l'islam melul noonu moom amul ëppal waaye tamit amul tamit den wàññi mbir yi déedéet loolu ummatan wasatan jullit ñi ñooy ñi nga xam ne communauté bu diggu doomu la wa naa ko ummatan wasatan naka noonu la leen suñu boroom su buur bi subhaanahu wa ta'ala defe mu ne noonu laa leen defe ngeen nekk communauté bi nga xam ne umma bi nga xam ne xeet bi nga xam ne da ngeen a diggu doomu mooy ni amul tafrit amul ifraat doo ëppal waaye tamit doo wàññi dara ci li nga waroon a def waaye wabtaghi bayna dhalika sabila ci diggante bi ci digg bi ngay nekk duñu jëndal jàpp ndax lépp yàlla da ko wa saxxara lakum maa fi samawati wa maa fi borom bi nee na dama leen a tàggatal li nekk ci asamaan yi li ci suuf yi lépp pour mais est-ce que bokk na ci xel xellu na ngay jox priorité loo xam ne dañ koo bind ngir ngay jox priorité li nga xam ne dañ koo bind ngir benn ngir lenn yow nga jox priorité li nga xam ne dañ koo bind ngir lenn daaneel màbb li nga xam ne moo taxoon ñu bind ko ki ñu ko bindaloon ngir moom déedéet wala xat karram naa bani aadama moo tax yooyu noonu ay défense des animaux l'islam moom dépassé na yooyu ba ci noonu moo tax imaam Shafi'i rahimahullah benn bés sol yére bu rafet mantu bu rafet di jàpp xam nga muus ak ni mel nga xam ne dañuy comme que ci nit ñi lañ dëkk dañuy daldi neexook nit ñi fi mu toogee di jàpp mantu bi day gudd noonu boo boo toogee day wàcc muus mi ñëw tëdd ci mantu bi moom commencé nelaw mu pare xool gis muus mi tëdd ci mantu bi musum mi ndànk mantu bu bees tàq bàyyi ko fa daldi dem yoonam allahu akbar allahu akbar ñii ñoo xamoon lan mooy mooy manto bu bees tàq mu bàyyi ko fa ndax lan bëggula déranger muus mi ndax day nelaw ay bu doon man ah, bule kaj tël boo moywul fale commencer bu deewul ci saa si am problème biir ba abadan ba boo moywul mooy cause moram yor ay lance pierre di fëgg muus yi ci kaw seng yi fu ñu leen romb ci mbalit yi joxatuñ leen ñu lekk ba ñuy nekk ci mbalit ñu leen fay fekk di leen dóor Allahu akbar loolu moom du diine dara moom bokkul ci diine tos moo tax Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ba mu gisee biir Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam xale yam gisoon ñu takk benn rab di ko fowe dafa mer dafa mer xale yi ñëw xale yi daw mu mer ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon tere ku mettital animaux yi moo tax mu tere woon ku yéeg ci fas wala xa wala euh, mbaam walla gëléem def ko laltu toog nekk ci kawam yow mooy doxoo soxla dox li ngay sox dox soxla ba pare yéeg ci kaw fas wi noonu toog di wax toog ci kawam di waxtaan ak say gaay romb di waxtaan wala taxaw di waxtaan loolu da koy diisal lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon teet ay jullit ñu bari dañoo xam lool moo tax buñ gisee koo xam ne day amum ñeewant ci animaux yi sax ñu naan sawaay xanaa écologiste la allahu akbar ndax xamatuñ dara xamuñ suñu diine jàngaluñ ñoom yi ay valeur la yoo xam ne ana fan nga mën a gise lu dàq l'islam amul du ci kàddu du ci lenn allahu naz anzala wala nazala ahsanal xadiisi kitaaban mutashaabihan mathani amul wax ñu dàq waxu borom bi subhaanahu wa taala lépp fa la ne mais xamuñu ko xamuñu ko ba ku def ku correct ñu ne sawaay xanaa moom moom tubaab la comme si jullit waru la correct waaye lislaam ëppalul ba ñu naan walla animaux yi dañoo am ay droit yoo xam ne yu bees yu jénne euh, nàngami ki sàngam déedéet mooy ne ay animaux lañ du nit waaye nag mbindee fi borom bi lañu bu ñuy jëflanteeg ñoom dañuy jëflanteeg ñoom comme si ñun yàlla mi nga xam ne moo ko bind lañuy jëflanteel à travers animaux bi animal bi mais pas en tant que être bi nekk nii rek nekk animal nii bu ñu créer bu bu nekk sama kanam waaye loolu mooy animaux yi nga xam ne muxtaramalan dañ leen a wormal mais am na animaux yoo xam ne l'islam dafa digle ñu rey leen ndax dañuy yàq dañuy lor genre kaña yi ak yooyu nga xam ne lu nekk ci sàq mi ci grenier bi ci grange bi ñu daal di ñu ko tël bibliothèque bu ñu dugg yàq ko matt ko xàmp ko daal di koy kii ba archive jeex ak jinax yi yooyu nag l'islam dafa digle ñu rey leen moo tax daganu la lekk am yoo xamante ne nii dafa tere ñu daal di leen rey comme mbott yi moo tax mbott kenn du ko lekk pâte de grenouille tey mooy menu bi loolu jullit du ko lekk ndax dafa xaram yonent bi alayhi salaatu wassalaam naha an qatl ad-dafaadi' ci xadis bu nekk ci sunan abu dawud la mu waxoon médecin yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tere ku rey ay mbott waaye bokk na ci mu digle ñu rey ko jaan ba nit buy julli jaan nekk ci kanamam mën na koo topp di ko rey feek moyul xibla bi te tamit bariwul action yum def kooku julleem baax na loolu il faut nit xam ko ay melentaan kenn du leen rey dañ koo tere moo tax ngay dégg xadiisu yonent boo bële aleyhi salaatu wassalaam melentaan ba sonaloon mu jub ne nañ nañ taal fii yépp suñu boroom subhaanahu wa ne ko waa ci xadiisul anbiya boo demee ci kitaabu saxi imaamul buxaari ni nga ko fa fekk raximahullah waaye yow dangaa rey melentaan yi yëpp xorodom yi yëpp nga rey leen ndax kenn la tooñ kenn la màtt nga rey ñii ñëpp mooy ne yooyu yu am solo la yu jar a kon mu ne moom Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon mu ne moom Seydina Suraaqa nee na mu ne ma kon fii kulli daati kabidin hariyin ajr ci lépp loo xam ne lu am res la wu tooy nga xam ne bu tàng jër bu tàng jër kooku am nga ci yool mooy boo xam ne day baatare di dund waaw loolu bu dee animaux yi la mais imaginer doomu aadama moom boo ko boo ko defalee yiw nan la la yàlla yi fay moo tax wa kadhalika katabna li bani israila annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin fa ka annama qatala an-naasa jami'a looloo tax ci sharia waa banu israil alayhi afdalu salaatu alayhi salaatu wassalaam moom israil ndax moo doon yonent Yàlla Yaaqub foofu suñu boroom ne ca histoire ñaari doomi maam aadama ya alayhim assalaam ala abihi wa ala ibnihi assalaam mu ne looloo tax ñu daldi dogal farataal teg loo xamante ne nii ci waa banu Israël këni képp ku rey benn bakkan moo ngi mel ni nga reyoon nit ñépp ñoo yem waaye ku leen dundal ku dundal benn bakkan faka annama ahya an-nas jami'a mu ngi mel ni dundal na nit ñépp mais loolu léegi boo gisee insens gaa yi ni ñu insensé ci liy dal seen mbokku jullit rawatina ummatu rasulillah alayhi salatu wassalam boo gisee jullit ñu bàyyi terrain bi ak yéeféer yi action humanitaire yépp newuñu ci waaye loolu bokk na li ko gën indi mooy dañoo fooy al asbaab bugguñoo doon dara ci àddina bi lu dul ay al toppe tekkiwuñ dara bugguñoo tekki dara ci côté àddina ku dem sax ba ci góor-góorlu yow sa bopp rekk ngay xalaat doo xalaat peuple nga moo nekk sa communauté umma xeet moo nekk sa ginnaaw doo ko xalaat yow daal sa bopp sa soxna say doom jeex na loolu lañu ne action yépp yooyu nga xam ne l'islam a ci waroon a nekk ci kaw ñu bàyyi le terrain waaye nag problème ba la ko indi ginnaa pousser loolu boo gisee ni ñu sàgganee julli fépp te julli comme la ko hadis ba waxe woon Seydina Omar ibn al waxoon képp koo xam ne danga ko neenal fali si waaha lu ko gën a féete suuf nga gën màbb nga gën sànni gën ñàkkal solo terrain yooyu yépp ñu bàyyi ko kuffaar yi ba pare topp ci di leen yéem nag naan waaye gis nga ñoom ni ñu baaxee hôpitaux yi wax nañ dëgg ku ko ci def yal na yàlla def ñu mujj tuub ndax seen loolu moom lu baax ku ko def dina la jariñ waaw sauf ko nag àddina bii lay yem moo tax ñu mel noonu boo leen gisee yow jullit bi amoo possibilité def ñi ñoom walla manoo ko bul bul ñuy collecter ngir sa mbokki jullit yu problème dal yéen a ko waroon a def jugu ngeen def ko ba ñoom ñu koy def boo amee cinquante centimes wala juróomi dërëm boo def ci kees googu collecte yooyu ñuy def de don bu ko xeeb ndax loolu ngay xeeb cinq euros boobu dundal na ay way ñàkk fële te ñooñ sa mbokku jullit lañ imaginer kooku keroog yow mal bu taxawee sa karamu boroom ne bés sàngam yónni woon nañ ma lii boroom bi nekk ko yónni woon ba ma génn ci situation bu metti ba ma newoon mu ne ko kii la allahu akbar imagineel fay kooku kon fii kulli zaati kabidin ratbin ajr loolu kon mu dee mooy ci animaux yi bu dee doomi aadama kooku waxaale wuñu ko moom suraaqa radiyallahu anhu mu ne summa raja'tu ila qawmi ginnaaw gi ma dellu ci sama ñoñ di waa banu mudlij fa suqtu ila rasulillah sallallahu e, sama azaka ndax boroom alal la woon dafa yoroon ay jur yoo xam ne moom la doon sàmm di sàmm lu ñu koy sàmmal géegoo lim ne man damaa yor sama dex yoo xam ne sama mbalka yoo xam ne pour samay giléem la ndax giléem yu réer yi ñëw di ci naan ndax dinaa ci man manaam fay te gisoon nañ ci xadiisu hijra bi dane woon yonent bi alayhi salaatu jëlal sama benn xeej nga dem ca kanam diñ fa fekk sama benn sàmm boo xam ne boo bu ko gisee nga ne ko man maa leen ne ngeen jël ci jur ji lu leen neex nee na ba ma delloo jóge foofu Ji'irraana ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem Banu Mudlij kon mooy xoolal jàng na fi azaka ba xam lan la war a génne mu ne fa suqtu ma wommat ila rasulillah indil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sadaqati sama azaka ji nga xam ne moo war ci sama alal hadis bii nii côté bii li continuer nii imaam ahmad ibn hanbal daal dina koy soloo ci musnad bi naka noonu imaam ibn maaja soloo na ko ci téere bi mu def ci téere bi mooy ci sunan bi kitaabu al adab mooy fi muy def adab fadlu sadaqatil ma ngëneelu saraxe ndox nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne moo gën lu ñu saraxe muy ndox waaye lool saa moo gën ci lu ñu doy doyal ndax defaral ñoo xam ne amuñu lu ñu naan nga defaral leen ay teen waaye saraxe ndox bokk na ci fay facture ndoxu ñoo xam ne manuñu ko loolu bokk na ci saraxe ndox bu ñu ko fàtte de sew sew la waaye dëkk yoo xam ne am ndox jafe na leen nga fexe def ci sa alal utal leen ay forage wala ay pompe yoo xam ne dinañ ci mën a amee ndox wala nga dimbali leen ba seen mbay mi ñuy mën a am ndox te duñ sonn waaye ay ah, loolu mooy li ñu joyal waaye léeg-léeg ça dépend ci dëkk yi am na yoo xam ne ñoom dañoo am ndox ba doyal ñooñu saraxe fa ndox lu baax la waaye du moo gën foofu nga seet feneen fu seeni aajo nekk nga daal di ko fay def foofu ci téere boobu ci fadlu sadaqatil ma ngëneelu saraxe ndox foofu la ko imaam ibn maaja rahimahullah daal di solo na ko noon imaam alxaakim solo na ko ci almustadrak na ko noon alxumaydi solo na ko ci musnadam bi sanad bi nag sanad bu wér la Euh, am na beneen xadis buy tegtal di dëgëral bii beneen shahid boo xam ne imaam ahmad soloo na ko ci musnadam jëla ko ci riwaaya amr ibn shu'ayb an abihi an jaddi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum imaam al-haythami bi mu ko indee ci al-majma' dane rawaahu ahmad wa rijaaluhu thiqaat mu ne imaam ahmad rahimahullah daal dina koy soro te góor ñi nga xam ne ñoo nekk ci càllaleeb imaam ahmad bi ay góor lañ yoo xam ne ñu dëgër lañu moom nag Suraaqa ibn Maalik ibn Junshum radiyallahu ta'ala anhu ah imaam ibn Uyayna di Sufyaan comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn Abdul Barr daal di ci al-Isti'aab naka noon boo demee usdul xaaba di nga bu imaam ibn al ñu jële ci seydina sufyaan ibn uyayna radiyallahu taala anhu wa ardaa moom mu jële an abi muusa jële ci israil israil jële an al xasani mu jële ci al xasan mu ne rahmatullah alayhim rasulallah xadiis bi mursal la mu ne yonent bi alayhi dane suraaqa ibn malik qaala li suraaqa ibn malik dane suraaqa yonent bi alayhi salaatu wassalaam da wax moom suraaqa laaj ko ne ko kayfa labista siwaaray kisraa ne ko lay laaj yow eh, eh, eh, Suraaqa ana nan ngay mel nan ngay def bis bi nga xam ne ci ngay sole euh, takkaay yooyu Kisra doon takk te nga xam ne ci oor la ana lan mooy xew Suraaqa nee na loolu la koy Yonent bi alayhi salaatu wax boo solee lool ah xam nga Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa tere góor goo xam ne day utiliser or di ko sol comme nim ñëwee ci xadiisu ak def ko ay ndab yaay may Maymuna euh, ak alxushani radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma euh, kii euh, euh, yaay ummu waaw yaay maymuna yaay ummu salama alladi yakulu fi inaai wala aaniyati dahab bi wal fidda innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam ki nga xam ne day lekk ci ndabi wurus or ak xaalis na ko wóor ne lool muy lekk day box boxi ci biiram naaru jahannam laa takkulu fi aaniyati dahabi wala fi wala tashra laa takkulu fi wala tashrabu fi aaniyati dahabi wal fidda wala tashrabu min sixaafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi l axira mu ne bu leen lekk te bu leen naan ci ndabi or ak xaalis ndax ñoom yéeféer yee ko moom ci àddina yéen yéena ko moom alaaxira kon sol gii mooy da koy sol di kii déedéet da ko bëgg wan ne mooy mbir mi mujjuwaat ci yow mooy la Kisra doon sol bés jot ñu daal di la koy jox ne ko bu boobaa nan ngay def yokk Suraaqa yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ko lool xaala mu ne fa lamma utiya Umaru bi siwaaray Kisra wa mintaqati wa taajihi da'aa Suraaqa fa albasahu wa kaana rajulan azabba kathiira sha'ri as-saa'idayn fa qaala lahu irfa' yadayk wa qul alhamdulillahi alladhi salabahumaa kisra bnu hurmuz wa albasahumaa suraaqata al a'raabi mu ne bi nga xamante ne nii ci lañu jamonoy seydna umar bnu alxataab radiyallahu taala anhu wa ardaa ci lañu ubbee Perse ci loxoy ñoom Saad ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhum nee na ñu daldi fala falañ gañee Persi nguuru Kisra tas jullit ñi daldi nangu Kisra foofu nangu seen palais ya nangu non seulement ñoom waaye Kisra lam doon sol sax ñu daldi koy nangu ñu daldi di koy indil fa lamma utiya ba ñu ko indilee Umaru radiyallahu taala anhu lii nii biñ koy indi bés boobu noonu or beeg jamaa beeg xaalis beeg lépp lañ def ci ay gëléemi gëléem ay warwaay ay gëléem di ko yóbbu jële ko foofale ci Perse indil ko seydina Omar ibn al ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam keroog seydina Omar ibn al bi mu gisee alal jooju noonu dara manki wu ci dafa jooy inna alladina ataw bi hada la umana ne maa ngi wàcc yàlla ne ñi nga xam ne ñoo jóge dox ak seeni tànk yu ràpp poussière u bi Perse bilaadu Furs ba fii ci madinatu rasulillah alayhi salaatu wasalaam indi alal ju toll nii sonn nga xam ne manoon nañ cee jël li ñu bëgg te kenn du ko yëg mais defuñu ko ndax ñooñu umana hum sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam waa ak ñi nga xam ne ñooy seeni taalibe ñu indi ko dara manqué ci laaluñ ci dara te ñoom ku ci nekk am nga problème boo xam ne sonn nga laaluñ ci dara ñu indil ko mu waat jooy ne maa ngi waat ne ñi nga xam ne ñoo indi lii de ñu wóor luñ mu nekkoon kon fa lamma utiya ba ñu indilee Omar bi siwaaray Kisra ci ñaari takkaay yooyu Kisra doon takk te nga xam ne ci oor la wa mintaqatihi ak li nga xam ne mooy ceinture am googu nga xam ne moom lañuy takk ci ndigg nga xam ne mooy ceinture yu ngand yooyu bokkul ak suñu ceinture yi yooyu mel ni ñi takkal boxeur yu mel noonu buur yu mel noonu lañ doon yoraali di ko takk yu yoo xam ne ci or lañ koy defar waaye indilaale ko moom Kisra wa taajihi indil Seydina Umar ibn li nga xam ne moom la doon mooy couronne bi mu doon teg ci bopp bi sax ñu ëndaale ko mu ne daa Suraqata Seydina Umar ibn ci la woowe Suraqata ibn Malik ibn Junshum fa albasahu mu daldi ko koy solal loolu lépp mu daal ko koy solal suraaqa nag dafa newoon koo xam ne dafa xawoon a gàtt nekkoon koo xam ne ku bari woon ku bari woon karaw la ci loxo yi fa qaala lahu ya seydna Umar ibn al ne ko irfa yëkkatil yadayka woo ko ba mu ñëw biñ ko ndilee lool mu woo suraaqa ñu suraaqa agsi mu ne ko irfa yëkkatil yadayka sa ñaari loxo wa qulta nga wax alhamdulillah maa ngi sant yàlla man suraaqa ay way man suraaqa maa ngi sant yàlla way alladi yàlla mi nga xam ne salabahuma moo jël takkaay yi ak lépp li nga xam ne moom la Kisra doon sol ci ceinture bi mu doon takk ci ndiggam couronne bi mu doon teg ci bopp wi santal yàlla waxal ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ko dindi jël ko ci loxoy Kisra dindi ko ci Kisra ibnu Hurmuz di Kisra di doomi Hurmuz wa albasahuma mu dal di leen solal suraaqatal arabi suraaqa kaw kaw bi santal yàlla mi def lool loolu xam nga mooy équivalent lan comme si mu ne ko santa tay jii buñ ko gam-gam ngir nga mën a comprendre portée wu affaire bi mooy euh, sàmmkat bu nekk ca biir Bawol mu dajeeg waaju baax juñ naan alayhi salaatu wassalaam radi euh, alayhi salaatu wassalaam mu ne ko mu dig ko loolu ne ko nan ngay xalaat bés bi nga xamante ne nii ci lañ lay joxe couronne roi d'Angleterre yi wala yi nga xam ne moom lañuy takkal président yi américains yi buñ leen di nominer buñ leen falee baleen bi investir investir couronne yi ci monde bi yu mag yooyu ñu ne la kañ ba loolu xew ñu daldi yooyu ci jamono yu gàtt pouvoir yooyu yëpp nërmeelu l'islam nërmeel leen ñu jël couronne boobu nga xam ne moom la roi d'Angleterre yi doon sol ñu daldi koy solal kaw kaw boo xam ne ca Bawol la ne woon doon sàmm loolooy tax nga dégg wax ji moo tax mu ne ko wa qul yëkkatil say loxo mu yëkkati mu gis ne yére yi bu ko solee day jot ni moom mu ne ko waqul te na nga ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla alladi mi nga xam ne salabahuma sol gi yépp moo leen daldi jële ci Kisra ibn Hurmuz di Kisra di doomi Hurmuz nekkoon l'empereur des Perses wa albasahuma bi mu ko jëlee ci moom mu daal di koy solal Suraaqa ibn Malik di doomi di doomi Malik ibn Junshum mu ne ko waxal lool te ñaan loolu mu daldi koy solal loolu noonu daal koy jox moom Seydina Umar ibn al radiyallahu taala anhu wa arda muy fàttale ko dig ba ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ko kayfa bika ana nan ngay def ban ci ban xaal ngay nekk mooy diggu yonent bi alayhi salaatu wassalaam as-saadiqul masduuq ko digoon waxoon ko moom suraaka mi mu mujj nekk ay at yoo xam ne moom ci boppam aleyhi salaatu wassalaam fekkewul woon jamono jooju allahu akbar mu nekk ci mu'jizaam yu mag yi moom aleyhi salaatu wassalaam eh, imaam eh, alxaafiz ibn abdul bar raximahullah moom ci al isti'aab dane maata fi xilaafati usmaan sanata arbain wa ishriin mu ne suraaqa radiyallahu taala anhu mu ngi génn àddina ci xilaafaay seydina usmaan ibn affan aleyhi ridwaanul sanata atum ñeent ak vingt muy vingt-quatre euh, après l'an vingt-quatre après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tombe woon début xilaafa Seydina Usmaan ibn Affan ci la génn àddina loolu la say eh, imaam Ibn Abdul Barr radiyallahu rahmatullah alayhi wax ci al-Isti'ab am na nag ñu ne ginnaaw Seydina Usmaan radiyallahu anhu ci la génn àddina moom Seydina Suraaqa kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu